nat nattuwaayu mbaax yi moo baaxut surtout ñun niñ koy natte kenn ginu la paradoxal ab wolof non mais mooy nit koo xam ne xaw ma day nax boppam xaw ma man nan mooy daal wala société bi ko yóbbaale moo tax suñu sincérité jafe da ngay gis gaa yoo xamante ne nii mooy gis nga fa fa ñu nekk fa ñu dëkk wala fa ñu nekk moo xam bitim réew la wala biir réew ma mais dara manu leen a teree fekki jataayu diine dara du dara mais dara dañuy gis benn daayira boo xam ne xam nañ ne fii moom li xam-xam lañ fiy jàngale jamais duñ ñëw jamais mais du ñu juum ba seen tànk jaar mais bés buñ ñu yégee ñu ne sëriñ diw mu nekk ci boroom tur yi hein hein zawil asmaa al bokk ci kilifa yu siiw yi buñ nee moom daayira bés sàngam de mooy ñëw walla waa daara ji moom la dañuy def conférence moom moo koy organiser moom moo koy animer nga gis gaa yi nga xamante ne nii mais mais seen yoon ma sujee ne mais ñu sol seeni garamb bu defar ba pare il font tout pour feeñ ci ci ci caméra bi wala nekk ci kanam ngir sëriñ bi foog ne moom di leen bu leen gisee jàpp ne ñoom kat ñu ngi ci liggéey bi nii lay demee tout le temps xam nga ne kooku sincèreul loolu nit waroon na ko a def gaa yi nag dañoo baax kenn du la wax dara. dañ lay bàyyi rek waaw ndax de toute façon koo koy def nga gis ko mu ñëw di nuyu sëriñ bi di kii di wane di wane di toog ci kanam fu nekk ngir wan gaa yi ay nekk fi ñii kay moom kay xale yay jàmbar lañ <coughs> loolu kan nga koy def kan bëgg am bonne presse devant le sëriñ quoi mais dama allah nag yow doo am ker sa borom bi mi la gis mi lay gis tout le temps nga nekk ci li nga nekk kon yow xam nga ne li nga def yàlla taxul ñëwoo fi ngir yàlla sa réputation ngay jéem a wane nga bëgg garder intact waaye fi ñuy takk ak mbaax du foofu déedéet ba yi sax ñi nga xam ne sax jàmbaar nañu léeg-léeg mooy bu ñuy liir bu ñuy dégg ñu leen di wax xam nga ñun moo tax loolu yal nañu yàlla sàmm <laughs> di suñu sëriñ di wax <laughs> radiyallahu anhu mooy gis nga gaa yi même dañuy dégg ñuy wax ay ay yenn yenn yenn may yàlla yéeg yenn kii nit ñu baax ñi di nettali niñ meloon mais duñu xam ne yàlla boole na leen ak koo xam ne wallahi bari na ñu ñuy lim ñoo xam ne moo leen féete kaw fuuf mais gars yi moom manu mais mais dañ mais bokkul sax ci ki ñuy xalaat waaw kenn du ko faale parce que bokkul amul sant wi waaw amul sant wi premièrement amul sant wi amul sant wi ñun xam nga ne mbiru sant la amul sant wi ah parce que amul sant bi te tamit <laughs> comme que gars yi liñ bañ lay def te mooy xam-xam te yàlla tax mumbaay mi dunewu ci yu xumb yeeg ak raayalante gannaaw yi newu fi mais du mën a bari la ay nit mais mbir yi bari la nit taxul waaw mooy bariwaane koy gis ñooy gis gars yi jàpp ne war rubba lan la sëñ bi waxoon <laughs> ci masaalik wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbu rahaaf haythu yabin wasiituhu intashara fil buldaani wa huwa kal-qirdi lada rahmaani sëñ bi loolu wax ci Masaalik waaw wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun mais bariwaane nit koo xam ne waajoo xam ne kat ala inda al-uyun mais gis nga ci nit ñi selon nit ñi parce que nit ñi moom <laughs> selon nit ñi mais waa ji waay la joo xamante ne nii ku kawe la mais gars yi gis nga buñ doon wax sëriñ fii wala ñuy wax nitu yàlla moom xel yépp ci moom la ñuy njëkk a ñu demee ba war a tudd kenn moom la ñuy tudd waaw mu ne wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun boo ko gisee nag ka annahu qutbu raxaa xaytu mu ne boo gisee nag foog ne moom mooy mooy mooy mooy centre mooy mooy central bi di nga xam ne mbir yi moom mooy faire tourner les wasituhun tashara fil buldaani mais gis nga son son son renom mais siiw na ci dëkk yi mais day tasaar loolu du ngeen ko gis moo tax gis nga du ñu yàgg gaa yooyu mais day am ay jamono yoo xam ne dañ naan yoo mais diw nag diw temps yi ñoom ñoo fi ne yu temps yi ñoo fi ne mais mbooloo mi leen di dar fu ñu jëm gaa yi yëg ne ñu ngi jëm ñu ngi dem ñay liggéey jaral na leen poser ay congé walla daw wax lu amul ngir bañ a liggéeyi keroog ngir fekke ndajeem ngir man faa fanaan mais fu fu ñu dem saal bu ñu leen luyeel du mat day fees dal waaw bu ñuy romb léeg-léeg dinañ àgg foo xamante ne nii sax dañ leen di escorter leen ci ci ci ci bu dee ci réew suñu réew yële France moom xalaatoo ñu la escorte ku la fi escorte xanaa say taalibe formé yooyu rek te bu ñu juumee ndànk sax am ku leen ku ku dugg seen diggante ci automobiliste yi <laughs> waaw léegi mooy wasiyatuhu intashara fil buldaani mii gis nga aw turam siiw na ci ci ci gox yi buñ nee la sëriñ diw gaa yépp ne du moroomu kenn laaxi moom fépp xam-xam waaw moo fi yëpp xam-xam du moroomu gaa yi ñu koy invité ci plateau télé yi mu nekk ku siiw koo xam ne mais vraiment li gaa yi naan moo ilaa la cote loolu ngeen di wax <laughs> waaw mu ne wasiituhu intashara fil buldaani ah mu ne jooju nag gis nga lool mooy ci nit ñi gis nga ba léegi ci nit ñi lay wax yépp yi fi nit ñi la te mooy yi fi lamdaay sax mooy ñu xamul ci nit ñi waaw ñi nga xam ne ma riirandoo waleen di yóbbaale mu ne wa huwa te gis nga waajooju dëgg dëgg kal xir bi la da raxmaan yi mu ngi mel ni golo ca boroom bi nga xam ne moo fees dell giir ma de mooy xam nga golo moom fa yàlla baax na waaw parce que buur yàlla noonu la ko bëgg def ko golo mais yow doomu aadama mi nga xam ne yow moo la teral wala xat karram naa bani aadama nga mën a suufeel sa bopp ci jaay jaay loo xam ne di wane loo xam ne gëmoo ci dara nit ñi képp pour am nit ñi la di wane loo xamante ne nii wallahi alladhi la ilaha illa huwa boo ne woon sa néeg doo ko defe noonu yow kese doo ko defe noonu waaw utum xam-xam bi yépp ndeketetu pour rien xam-xamu dose la waaw sëriñ tugeeg woote wilaaye woote ay maqaama yoo xamante ne nii dalee na sàcc rek ci ay téere yum dégg ak ay kaset yum dégloo ki ay ay ay CD di woote woo loolu te loolu nag léeg-léeg booy tàmbali mbir yi dalay jay sanastadrijuhum la borom bi wax min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi sama borom nee na gis nga gaayooyu dama leen di jay bàyyi leen te buñ ci tollee nag day mel lu ñu naan mu am gaa yi gën a dof waaw gaa yi gën a dof mais presque lu mu laal lu mu soxla am ko gaa yi jàpp ne looloo tax mu dëgg muy dëgg pour yàlla ne wa um lii lahum dama leen fiy ndànk tuuti rek ba bés bi ma koy jàpp na ko ci poos inna kaydi matin waaye bu ma ko jàppee bés boobu sama pexe waaye lu dëgër a ngoog kon gis nga ni ñuy natte yonent ma lay saab saab nee na gis nga fulaan yaa abadar gis nga fulaan moo mu ngay wax Ju'ayl la Ju'aylun la Ju'aylun xayrun min mil'il ard waaw min mil'il ard mithla hada Ju'ayl ko gën fop <laughs> bu suuf si feesoon ni toll ni waa ji may jox waa ji nga xam ne moom lay jox noonu ak moom nga yaakaar ne moom foofu la tollu parce que nit ñi foofu lañ ko teg moo tax nattuwaay du foofu de nit nag boo xamee loolu da war a noppale ko surtout taalibe mooy yow da war a nekk koo xam ne fexeel du lu yomb nag du lu yomb ah di def te yàlla képp tax waaw bul fexe mukk ba nit ñi tax ngay def wala ngay bax ndax boobu yaa ngi ci alkade waaw te nit ñi ñoom seen opinion day changer de gis ngay façon yi ma lay wax nii de toute façon ni ma ko xamee ngeen ko xamee koo ngeen ci gis mu kii daanaka mbir mi du mat cinq ans yu mel noonu mu wadd keneen ñëwaat jëlaat téere bi jëlaat jëlaat caay ji caay barke ji waaw da ngay sax ba mujj gi yow da dem ba fàtte waa ji loolu la kon suñu boroom nattuwaayam wax nañu ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa yéen ki gën a tedd ci yéen fa yàlla atqaakum mooy ki leen gën a ragal yàlla te Ju'ayl atqa min hada wa mithla Ju'ayl la gën a ragal yàlla fopp ibnu Suraqa radiyallahu anhu ko waaji ak ñi mel ni moom